أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ حجة الإسلام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 ci suñu jotaa bii ñu génn nag bi garabu ar-raja baabu raja yaakaar xadis biñ ci mujj woon a gis te jotoon nañu gisoon ko lu jiitu woon moo doon xadis numéro six non trente sept am na yeneen yuñ gisoon mais mooy biñ mujj woon a gis ci mbooloom xadis yiñ gisoon mu ne woon wa an abi muusa radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa annahu qaala mu ne an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuuba musii'u an-nahaar mani mu jeexe walillahi alhamdu wal to tey nag comme niñ ko waxoon yaa vay tey moom lañuy <laughs> ñëw ci aari kalaj <laughs> mooy hadis bi nga moo gën a gudd moo gën a gudd ci bunt bi te boo juumul xadiis yi ñu fi masa romb yépp am na yu ci guddoon tawbatu Ka'b ibn Malik guddoon na waaye bu ko bii gënu gudd it kon ñoom jege nañu nga xam ne xadiis bii nga xam ne comme niñ ko waxoon bi ñuy tëj ci jotaay bii ñu génn ima al imam waxoon ne dina ko indiwaat ci baabul raja indi ko foofu yaatal ko te mooy suñu avant dernier ci bunt bii ñu nekk ndax buñ ci jógee benn xadiis moo ciy teg muy xadiisu naa Abu Muusa miñ génn beneen xadiisam boo ko defee euh, ñu daal di euh, tëj bunt bi insha allahu taala waaye loolu <laughs> ce n'est pas <laughs> encore d'actualité kon xadiis bii ñuy gis waxoon nañ la kon nag il n'est pas question te ne ñun dañ koy liir ba mu jeex door a tàmbali comme ni nga xam ne noonu la ñu faral di def déedéet mooy niñ faral def xadiis yu gudd yi di raam comme tamit ni ñu ko tudde woon ci jotaay bi ñu génn kon hadith numéro 438 ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñett mu ne waa an abi najih foog naa li tane fay pour cette fois-ci comme que hadith bi dafa gudd nañu def tafrij bi ba pare ah man waaw bii dafa gudd lool damay bañ ñu dem ba biir ak fin ba jeexale taxriij bi loolu euh, nañ commencé tay taxriij bi insha allah hadis bi al imaamu muslim imaam an-Nawawi bi mu ko indee bam jeex dafa def rawaahu muslim ah mu ne rawaahu solo na ko muslimun imaamu muslim euh, al Qushayri al Qushayri an taala waaye du moom kese moo ko solo mook sëriñam di al imaamu Ahmad. ibnu muhammad ibnu hanbal ñoom ñaar ñoo ci indi xadiis bi parmi ñi ko soloo ci waa kutubu sitta boo ci boolee imaam ahmad ak muwatta yooyu ñi ko ci soloo ñoom ñaar képp ñooy ñi ci indi xadiis bi ni mu guddee ni mu commencé alif ba yaa a ba z waaw imaam ahmad indi na ko ci bërëb yu bari daal di koy dagg daggee waaye am na foo xam ne indi na fa lépp comme imaamu muslim imaamu muslim benn yoon kese la ko indi fi xadiis bi ni mu ni mu gudde nii waaye ginnaaw loolu seen euh, beneen sëriñu imaam ahmad solo na ko dal imaam abu daawud as-sijistaaniyu rahimahullah naka noonu al imaamu ahmad ibn shu'ayb ak al imaamu maaja rahmatullahi ala al muslim abul husayn waaw comme ça dañuy waxaale fan la ko indi ak nan ñoo ko solo après nañu daal dugg ci xadiis bi di ram insha allah ila ma shaa rabbuna tabaraka wa taala mu ne mu ngi kondi moom ci kitaabul wa mawaadi'i salaa wala nga ne kitaabul masajidu wa mawaadi'i salaa baabu islaami amr ibn abasa mu ne baabu wala baabun islaamu amr ibn abasa buntu bi mu def ci jeexitalu salaa bi mu def kitaabul masajidi wa mawaadi'i salaa Euh, salaatul xawfeek yooyu ci la indi xadiis bi nga xamante ne ni mooy salaatul xawf mooy dernier bi bunt bu mujj am na bunt yu ko ginnaaw islaamu Amr ibn Abasa indi na am na <clears throat> li nga xam ne juróomi buntu te bi leen juróomeel mooy salaatul xawfi daal di dëj foofu kon mu ngi kon kon ci islaamu kaabu islaami bi surah yi leen ci ñoom def tuubuk Amr ibn Abasa radiyallahu anhu mu ne haddathani imaamu Muslim Abul Husayn Ahmad ibn Ja'far al-Maqiri mu ne ki ñu nettali ki ma nettali man dong imaam Muslim mooy sama sëriñ bi Ahmad ibn Ja'far al-Maqiri Ahmad ibn Ja'far al-Maqiri Abul Hasan am ñu ne nag non Abu Ahmad la am ñu ne Abu Ubaydillah al-Bazzaz al-Yamani waaye mu ngi wàccoon fi nga xam ne mooy Makkatal Mukarrama zaadahallahu sharafa qaala mu ne haddathana nettali nu an-Nadr ibn Muhammad mu nekk leen nettali ma an-Nadr ibn Muhammad an-Nadr ibn Muhammad ibn Musa al-Jurashi wa Abu Muhammad al-Yamami al-Umawi mawlahum rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana mu nekk ñu nettali mooy Ikrima ibn Ammar muy Ikrima ibn Ammar di Ikrima ibn Ammar ibn Uqba ibn Habib ibn Shihab ibn Zubab ibn Zubab ibn al-Harith abu abu ammar al alhanafiyu lyamamiyu albasariyu rahimahullahu taala moom mu siiwoon te abu ammar ikrima ibnu ammar qala mu ne haddathana shaddad ibnu abdillah abu ammar wa yahya ibnu abi kathir mu ne keneen koo xamante ne moom uh, ikrima ibnu ammar mu ne ki ñu nettali mooy shaddad ibnu abdillah abu ammar ak yahya ibnu abi kathir bi Shaddaad ibn Abdillah al-Qurashi Abu Ammar comme Ikrima ibn Ammar moom it Abu Ammar al-Qurashi al-Umawi mawlaahum ad-Dimashqi wa Yahya ibn Abi Kathir di Yahya ibn Abi Kathir Salih ibn al-Mutawakkil Abu Nasr ñi na Abu Kathir ñi na Abu Ayyub al-Basri rahimahullahu ta'ala al-Yamami rahmatullahi alayhi an Abi Umama ñoom ñaar ñi ñoo ko jële Shaddad ibn Abdillah Abu Ammar ak Yahya ibn ñoom ñu jële ko ci an Abi mu ne mooy kan Abu Umama sahaba yonent bi alayhi salaam di Suday ibn Ajlan ibn Wahb ibn Amr ibn Amir Abu Umama gina siiwe ci dàkkantalam Abu Umama al-Bahili rahimahullah wa radiyallahu ta'ala taalib yonent bi alayhi salaam mu ne nag qaala Ikrimatu sama sëriñ mooy sama de Ikrimatu ibn Ammaar moom na ne wa laqiya Shaddaadun Abaa Umaama wa Waasila wa sahiba Anasan ila Shaam waaw wa asna alayhi fadlan wa xayran voilà mu ne Ikrimat ibn Ammar nee na ah Shaddaad wa laqiya mooy Shaddaad bi nga ko jëlee am na Ikrimat ibn Ammar qaala mu ne haddathanaa Shaddaad ibn Abdillah Abu Ammar ak Yahya ibn Abi Kathir léegi nag ñaari sëriñam yooyu mu ne ciy wax ci njëkk a tudd moom Ikrimat ibn Ammar moo tax imaam Muslim ne qaala Ikrimatu mu ne Ikrima nee na ibn Ammar wa laqiya Shaddaad mu ne Shaddaad ibn bi ma jële xadis bi daje nag Aba Umaama di Suday ibn Ajlaan mi ñu la wax léegi ah te moom la jële xadis bi wa Waasila bi Waasila ibn al-Asqa beneen ta taalibe Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne wa sahibata ànd nag moom mii Shaddaad ba léegi waaw ànd nag anasan ila Shaami ànd nag Seydina Anas ibn Malik ñu dem Shaam xam nga Seydina Anas Basra la dëkkoon voilà mu ne nag Shaddaad nii moom ànd nag Seydina Anas radiyallahu anhu ñu dem fa nga xam ne mooy Shaam wa asna alayhi fadlan wa xayra ba pare Ikrimatu ibn Ammaar wax daal wax yu rafet tagg na lool wax wax ju rafet fadlan gëneel wax ci ngëneelam moom Shaddaad Ah sëriñam boobee wax xayran ak yiw léegi nag kon an abi umama shaddad ak yahya ibn abi kasir eh, ñoom ñëpp rahmatullah alayhi ma jëlee ci saydna abu umama suday ibn ajlan qaala moom mu ne abu umama qaala amru ibn abasata as-sulami mu qaala wax na ah, amru ibn ah, abasa ki ñu naan amru di doomi abasa sulami bokkoon ci waa banu Sulaym ñoom lañ naan as-Sulami muy Amr ibn Abasa ibn Amir ibn Khalid ibn Ghadira ibn Itab ibn Imr al-Qays ibn Buhtha ibn Sulaym as-Sulami Abu Najih ash-Shami am nañu ne Abu Shu'ayb rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu taalibe la woon ci Yonent bi alayhi salatu wassalam te waxoon nañ la ko ne moom nii ku njëkk ku teel a dugg ci islam la comme niñ koy gise nii kon tàllale bi nii la demee kon mooy càllale boo gisee mooy riwaayatu saxaabiyin an saxaabi mooy ab saxaaba moo ko jël ci ab saxaaba muy Seydina Ubay eh, Abu Umaama moom siiw na bokk na ci yu siiw yi <laughs> ah fay ngeen <laughs> siiwut <laughs> waaw waaw yóbboon daal bu waay non sauf que bu ñuy wax loolu mooy ci terrain xam-xam a tax ñuy wax voilà yow ci boo ko yóbboo feneen kay. wax ah, dëgg moom mën naa bañ a siiw waaye boroom xam-xam yi boo déggee ñu naan dafa am saxaaba yoo xam dañu siiw ñoo xam ne ñoom dañoo siiw quoi waaw <laughs> yi dañoo siiw <laughs> waaw am ñoo xam ne moom bi tawaatir lañ leen xamee ñoom Seydina Abu Bakar xulafaa ur-raashidun ñooñu moom mooy fi ci sàkk naan kii ndax kii existé woon loolu moo mënu ne waaw am ñoo xam ne nag dañoo siiw ñoom Seydina Abu Musa ñoom Seydina Abu Umama ñoom moom dañoo siiw waaw <laughs> siiw nañu voilà waaw léegi nag bon c'est vrai que loolu la mooy li ma la wax quoi ci terrain xam-xam sinon boo defoon micro territoire trottoir xaw ma li <laughs> laaj réew suñu réew mi <laughs> wàcc poste carré mbaa buntu Pikine mbaa Colobane mbaa Derklé sawaay walla fee ca Parcelles Assainies xala nga doxantu ba Kër Massar ak Kër Mbay Faal yor sa micro waaw waaw salaamaaleykum waaw ku romb rek nga laaj waaw ñun de daa am kuñ doon laaj waaw doon xool ndax eh, xam neen comme dégg waaw Abu Umaama ay nañ demee yow premièrement Umaama moom neex naa wax wolof mais bon ah, boo moyul doo bari ñu la tontu de voilà te ni saxaaba woon képp loolu boo moyul ñu la koy wax du bari waaw mais ñooñu taxuñ ñuy wax waaw mais ñu nekk ci xam-xam te tamit bañ a nekk xam-xam boo xam ne du xam-xamu diine quoi même bu dee moom lañ koy mbubbeel parce que bu dee li gaa wax di nettali seen nettali sëriñ yooyu nga xam ne li cëpp c'est faux ba pare gaa yi jàpp ne kii sawaay li muy wax ci xam yooyu naka ñoom loolu lañ tudde xam-xam alors boobu wérul parce que xam-xam boobu manoo koo segg kenn segg ko waaw ay nettali rek diwa ma wax te diw moom kenn xamu ko waaw ay diwa wax te kooku kenn xamul mooy kan waaw ba pare léeg-léeg nettali da koy dégg waaye <laughs> affaire bi doy na waar daal kon saxaaba moo jële ci saxaaba radiyallahu anhu comme quoi mooy booy jàngale mooy booy xam-xam doone man daal sawaay nekk naa jàngalekat parce que saxaaba yi ku ci nekk fees nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam duy na la ba nga fees neewuñu ne moo man moom doy na li ma jëlee ci yonent bi saa saam directement doy na lu tax may dem ci koo xam ne maa ngi moom ma ko doon gisandoo ah may dem mu naan ma yonent bi saa saam lii wëg lii déedéet man du ma ko def déedéet loolu képp ku ko wax moo tax Seydina naa ibn Abi Kathir bi moo doon wax naan laa yan bulul rajul voilà mi ngi gis ci càllale bi nga xam ne moom Shaddad ci ñoom la ko euh, kii jële na am Ammar ñoom jële ko ci naa Abu Umama ah nit ki moom du du brillant ci xam-xam waaw nekk koo xamante ne vraiment day day day percé ci xam-xam lu dul euh, mu jële ci ku ko féete fu nekk rek waaw koo tool lool ah koo maaseel koo gën ku la féete suuf ku la féete kaw ñépp waaw mooy yow daal doo nekk koo xamante ne nii doo doo doo doo bi xeebaateeg eh, non diw moom diw moom baax na quoi ne lu tax baax na parce que non man duma classe am te classe bi classe bi dekkul ne waa ji xam-xam ñoru ko de <laughs> hein déedéet du loolu mooy waa dafa dafa xeebaate rek allahu <laughs> rek waaw mooy da ngay jële fu ku la fu ku nekk waaw ay laa yanlulu rajul hatta yaxuda al ilma am man huwa fawqa wa am man huwa misla wa am man huwa duuna waaw waaw loolu moom moom moom mooy li nga xamante ne mooy li am mais nag boo ko fi bàyyee nag di jàpp na yow da ngay sélectionner waaw sélectionner boobu nga sélectionner nag naka riire <laughs> waaw <laughs> loolu moom mooy euh, sélectionner nga naka riire rek waaw euh, quelle bonne <laughs> coïncidence moo coïncidence Seydina Yahya ibn Abi Kathir kon moo tax ci tey ci saxaaba yi la jànge loolu mooy ñoom ci ku nekk lañ doon jële gis nañ Seydina Anas keroog jële ci Mahmoud ibn Rabi'a <laughs> waaw Seydina <laughs> Mahmoud ibn Rabi'a wax nañ la bi yonent bay saa saa bi génn naa ne quatre-vingt-cinq ans la Anas moom temps amoon na vingt et ans wala di kii dugg waaw te moo doon xaadimu Rasulillah alayhi afdal salaatu wa salaam di takk xoom moom i dem fu nekk lu bari waaye am na loo xam ne rëcc na ko mu jële ko ci koo xam ne moo ko gën a féete suuf ba ni muy demaate ci ka ko dégge di euh, Seydina Itbaan ibn Malik radiyallahu anhu jële ko ci moom ajma'i kon Seydina Amr ibn Abasa mii nag as-Sulami léegi nag ñu dugg ci xadis <laughs> kon Imaam an-Nawawi mu ne wa an Abi Najiih xadis wa an Abi bi fathil ayni wal baa'i as-Sulami mu ne ñu ngi jële ci Abu Najiih waxoon nañ la am nañu ne lool mooy li gën a siiw ci dàkkantane Amru ibn Abasa la tuddoon Amru ibn Abasa wax nañ la ay maamam sànq moom Amru ibn Abasa ibn Amir ibn Xaalid ibn Gaadira ibn Itaab ibn Imril Qays as-Sulami radiyallahu anhu mu nag bi fathil ayn bul wax hmm? abasa abasa la bul wax i bul wax u déedéet wa ba wa ba ak ba ayasa aya wa ba a ba ñaari tomb la du ñetti to du ñaari tomb benn tomb la du ñaari tomb ci suuf mu ne as-Sulami ko joowoon ci waa Banu Sulaym radiyallahu anhu annahu qaala nee na kuntu damaa nekkoon say ñu ngi ci biir de wa ana fil jaahiliyati te man maa ngi woon ci jaahiliya ko waaw <laughs> mooy bi ñu nekkee seen période de riir googu rek waaw ñi nga xamante ne ci la lëndëm fees fépp waaw daj fépp nit ñi nekk ci wéer goo xamante ne nii bu jéggi dayo la borom bi nam leen a xetti yónni leen rasulullah muy muhammad salawatullahi wa salaamuhu alayhi jamono jooju nag mu ne man jamono jooju kuntu damaa nekkoon wa ana man fil jaahiliyati fekk ci période anti islamique boobu laata l'islam di feeñ azunnu amoon naa yaqin du du du kii <laughs> du damaa njortu de dama ci amoon lu leer laa wax waaw an na naasa te nit ñi ala la ci cànkute lañ ne waaw moom dara mayu ko woon moo xam ne gaa yi ci cànkute la borom bi mooy leer gi mu jox nit ñi muy xam-xam muy li nga xam ne mooy am xel waaw borom bi joxu ñum xel ngir ñu ray ko toog gi xoole waaw te xel mu sell du man lu dul ànd ak diine waaw mais neewu la nekkal ci diine rayal sam xel nag waaw façon foo wax bu ñu la wax ñu ne la jëlal parce que da ngay xam ne waaye ngëm yàlla am solo après xam nañ ko li ngëm yàlla kay am solo waaye suñu xel yi lu tax yàlla jox ñu ko afala yatadabbaruna alquran nan la ñuy tadbir alquran bu dee ne ay nit ko amul xel nan lay tadbir alquran déedéet di ko jaare ci njàngalem alquran ci boppam ak njàngalem yonent bi alayhi salaatu salaam ak sahaaba bi as-salafus salih radiyallahu anil jami' waaw kon nag affaire bi ay afala yaqilun du ngeen ko gis afala tànqilun waaw alxuraan ñaata yoon lay wax naan mais ñi xaaruñu xalaat waaw moo tax moom xelam la la la kii amul benn diine mu xam xamul benn diine mais daal dafa seetlu que arab yi ni ñu fi nekk mbokkam yii di jaamu yoo xamante ne ñoo koy yàqal seen bopp ay xërëm yoo xam ne yaa koy defaral sa bopp yaay dem ci àll bi. seet garab goo xamante ne nii jàpp nga ne bu waawam mattam baax na dëgër na nga nga nga gor ko yettu ko jël ca fa gën a baax defar ko ab këram boo xamante ne moom ngay diwa ka raay di ko verni ba pare teg ko sa biir kër di ko sukkale ko defal lépp loolu moo xam ne lii moom du yëfi nit waaw lii moom ak cànkute kese la dëkk la tudd waaw que bant bi wala xeer yi ñuy tabax def ko ay monument ak yooyu di incliné seen kanam mel sawaay yàlla ñu taxaw ñu jàppe ko noonu di ko mu xam ne lii moom ci tànkote la hmm. waaw mu ne azunnu moo tax an na naas ala amoon naa certitude laa wax <laughs> waaw man moom aw ma ci woon dara loolu laa jàppoon que ñii moom azunnu waaw wa zanna annahu al mooy comme boobu waa buy faatu <laughs> alquran naan wa zanna annahu al-firaq nekkul mu njortu dem hóolu bi nga xam ne tey lay tàqale ko al ahbab waaw wallahi tey lay ko soppeem yi waaw ak ñi nga xamante ne mooy njaboot gi ñépp tey lay tàqale ko ñoom dem fan ilal barsax wuy borooma wa yawma turja'una fihi ila allah kon azunnu ba mooy leer man moom damaa ne woon ci jaahiliya te na ma ne anna an-naasa ala dalal nit ñi dañoo sànku waaw wa annahum te ñoom laysu ala shay'in nekkuñ ci tos <laughs> waaw ma ne newuñ ci ñaari sero laa wax dara lañ newul woon loolu moom leeroon na ma <laughs> waaw képp rek koo xam ne nii la mel moom man la ànd ak ñoom moo tax moom day tumaranke ci biir biir biir nit ñi waaw ndax moom gëmul dara de gëmagul dara mooy mais def na constat utilise na xelam moo tax ñun dañoo war a utiliser suñu xel waaw waaw am na yenn jëf yi jëf yoo xam ne du jëfu kuy xalaat waaw yow nag nekkul société bi ma dund bi ma judd ak bi ma nekk fii nii la ñuy doxalee rek ay wa mel ni benn doom xar mu ñuy wommat naa def ni ñoom déedéet waaw sam xel da laa war a jariñ waaw sam xel daf laa war a jariñ nga xool est ce que lii jaadu na est akku nit yi ñuy jël bu ma amee xew baare yoon bi suñu dëkk laay joxe exemple baare parce may xew quoi ba oto bu fi war a jaar day teggi waaw képp mbedd mi man maa koy moom bés boobu tàmbalee ko ca neuf heures du matin léegi dem ba ay deux heures du matin trois heures quatre heures du matin mais loolu man ma juddu fekk loolu nit ñi di def lool man bu ma nee damaa am ay njàng wala cant ma baare affaire yi def noonu bu ma amee ngénte moo xam ay xumbal laak moo xam lu ma man di def samay baas moo xam damay cant damay def lu ma neex baare tali yi baare yoon yi parce que man maa war a def ñu ñépp ñëw waaw waaye bés bu ma amee samay mbalit yi may tuur ñu ne sax fële lañ koy def du ma ko fa def ci mbedd mi naa koy def bu ñu waxee man a mbeddum buur la est-ce que loolu jëfu nit la yooyu yëpp yow yaa war a utiliser xel ak tamit est xew ci xew yi nga xam ne da ngay liggéey sonn ay at ay at ngay liggéey di xooslu di déggu ko daanu ku nekk nga jàpp kii ngir mu jàppoon ci nga am départ mu jàppal la nga ak ñii yónni la lii ñii jox la lii ñii dimbalee la lii ba nga am sa boutique mbagg di wër après nga am sa benn foo foo foo foo foo fooy toog sa place léegi ñu ne parce que da ngaa war a takk soxna suba wala dans une semaine. def ci 4 millions te yow 4 millions yi sa boutique ci boppam 4 millions ko mu nekk loo xam ne da koo dajale woon lu yàgg am ñeneeni projet yoo ci waroon a def lu soqali sa sa sa lii ñu ne na nag léegi dang loolu nga war a joxe te joxe woo ko am paradis du dalaa neex nga gis ne lii da doy na ma ma jox ko ki ma bëgg nekk sama soxna déedéet dañ la koo forcer waaw nga ne ah lu ma ci man nga ñëw joxe après lan lépp fu nekk ngir affaire bi mat nga pare nag desey bor soxna si ñëw tuuti rek moo tax bu la boo ko digalee dara mu xaw a bañ rek nga xëy ba kalaate fan tësiroo ñu tasaaroo nga dëkk nag ak naqar te ku nekk xam lool yow nga di nit di xalaat est ce que jàpp nga ne man comme que lii ñii la ñuy def noonu laay def waaw. ñoo xamante ne nii daanaka nga ñëw fekk ñoo xamante ne daanaka def ngir yàlla xamuñu ko moom la ñuy wax nag ci seen làmmiñ yi koo gis mu ngeen am yàllaa tax waaye boo gisee jëfam xam ne kii day wax lu ko neex yàlla taxul wallahi di yàlla taxul mu mel noonu nga xam ne lépp matériel la c'est de l'intérêt kese nit ñi daw ginnaaw seen intérêt quand daa dimbali nit parce que nit la ngir yàlla tabaaraka wa taala daanaka loolu existé tul nga dund ci société bu mel noonu yàlla may la nga xalaat gis yooyu yëpp est-ce que jàpp nga ne dama naan ah ginnaaw bi ma defee yàlla may ma ma def constat bi. yàq gi ñuy def pasar pasaree gi ñuy def waaye it topp ci yoo xamante ni laa yusminu wala yughni min ju' parce que ñépp a ngi koy def waaw waaw man daal ma topp ci divertissement yi rek divertissement yi rek yi dem rek waaw lamb ji am na gaa yi yuuxu ma yuuxu topp ci nawetaan am na gaa yi yuuxu ma yuuxu ci Ligue des champions Ligue d'Afrique ainsi de suite ma topp ci yooyu yëpp boo defee constat bi yàlla may la ba nga gis ne caaxaat bi léegi nooy def dama lay loolu xam-xam la bu la yàlla defal léegi nooy def sa xam-xam boobu doo ci jariñu ah ah yàlla defalu ko nga nga constaté yooyu yëpp ngir nga ñëwaat jël sa bakkan bi nos ci li nga xamante ne mooy ak rabbu yeew ci buum ba pare joxaat gaay duggaat ci seen biir bu boobaa yow amoo lay ca sa kanamu borom lool. lakin alimtu wa ilmi sawfa yanfa'uni bi annaha zaatu maynin fil maqalati waaw dafa la Cheikhul Ahmadul Khadim waxoon way waaw tahammat Sulayma bi sarfi an maziyati <laughs> tahammat Sulayma bi muy wax àddina di male la àddina ak naxat nax ni muy naxe nit ñi ak ñim leen di xicc ci façon yi ma wax ni yépp divertissement yeeg caaxaan yeeg ak ñim lay feeñuwee liñ la koy feeñalale li la ko taaral ndekete yoo ah <laughs> wallahi màggat mu raw tongorong la ñu solal ko nag ay yére yu séet bu am dix-huit ans <laughs> ko defal ko voile boobu nga xamante ne nii yow doo gis xar kanam gi mais yére yaa ngi yeerat waaw muy jéem a cokkos cokkos yi ngir rey la ngir fël sam xel ngir nga daanu ci moom <laughs> ngir nga dagg ci moom gis nga bés buloo dof dof loo ba jàpp ni lii la kon nag kii gis nga bés boo wéeteeg moom ñu ne jox nañ la sa soxna bés boo xëccee voile bi yow boo koy xëcc di gis xar kanam gi di xëm ndax ñàngamaa ku mel noonu ma soo koo gis te masoo yaakaar ne yàlla bind na lu saltee noonu lu ñaawe noonu wallahi loolu mooy àddina waaw waaw moo tax Cheikhul Xadim radiyallahu anhu Cheikh Ahmadul Xadim na keroog ku ma naan ku ku waaye ne mais kooku mooy kat ma ne ko mais Serigne Touba mu ne mais xam naa Serigne Touba mais kon noonu <laughs> moo tax ñun léeg-léeg <laughs> il faut pas ñu teg suñu bopp jàpp na ñun li yow li nga miin dëkk yi ñëpp miin loolu <laughs> waaw sama xel da dem nii man a xaaral ma ne Serigne Touba léegi bala maa waa ji dégg ah, mais kuy kooku Cheikh Ahmadul man a ko mais muy Serigne Touba mu ne ah man a ko mais muy Serigne Touba kay moom la voilà kon kon ñu ne Serigne Touba ah, mu ne waaw ci Himmat Sulaymaan radiyallahu anhu mu ne waaye man xam naa gis nga bi mu affaire yi ndax borom bee ko xamal loolu mu xam dana ko ci sunnaa yonent bay saasaam jàngaleem yonent bay saasaam ak dund bi ko yàlla may expérience bi ko yàlla may àddina mii ndax bi nii ak tamit ñi jaar expérience nit ñu baax ñi fi jaar ak sax ña mu sànk mu ne waaye man xam naa gis ngeen naxas ak xandaŋ yi muy dafa jéem man Bamba xam naa wa ilmi wat ma yàlla jox saw fa xëy séef na ku yàlla nii jox xam mooy jox na la làmp ci nga nag boo fi dof dof loo di dégg ay ñoom Samba ki Demba ki Nogoya ki Astor ki Elisabeth ak nu yëkku xamaa ba tax sa leer gi nga yor nga toog topp leen ñoom ci seen bànneex yi nga xamante ne du dara nga xam ne ñoom zalika zannu alladhina kafaru mooy jàpp nañ ne àddina bi baatil ak neen kese lañ fi war a doxal nga jël sa leer boog toog ci wallahi qad bi'ta nuuran bid-dujaa fasatan damu yow da ngaa jaay sa leer gi nga jënd lëndëmu gaay wallahi di nga xël sa fana eh, eh, kii <laughs> di nga rëccu mu ne man nag xam naa wa ilmi sawfa yanfa'uni sama xam-xam nag di ma jar dina ma jariñ te lan la may jariñe mooy ma xam ne addinaa ci kaakaka mag makaaka mag ñi koy àndal ñi koy xëcc ñëpp zaatu may nin addina nii seen maam ak ñoom ñëpp surtout addina zaatu may nin boroomi kacc la fil maqaal ak lépp lu mu ay naxe moo nekk ca gannaaw waaw allahu akbar mawaa'idu urqubin lahu laha masalan gis nga c'est les de Gascon tout est dara du ci dëgg lépp lu mu la wax dina baax di la kii taaral la affaire yi waaw léppay kii yow àddina bi saa see jeune te nangam nangam tey nga dee kon nag Seydina Abu Najih Amr ibn Abasa lu mel noonu la ko borom bi may te xamagul woon sax l'islam duggagul woon ci l'islam waaw moo tax ñun loolu dañoo war a jariñ yow yi ñu wax léegi ci suñu société yi suñu gox yi loolu dafa am nga xam ne xamuñ luy dëkkandoo ak ko dëkkandoo bokku ci waaw man nañ koy waxtaane ci rajo yeeg fu ne waaye bu application jotee léeg-léeg ka koy jàngale ci boppam moo ko dàq moo ko dàq yàq waaw léegi mais bu jëf jotee kenn du ko jëfe waaw kenn du ko jëfe moo tax moom am feebar yoo xam ne day bruit baaxul ci yow wallahi nekk biir ndakaaru wóoru ci bon mooy ndakaaru bi siiw bi quoi am na ndakaaru coin yoo xam ne moom dañoo xal waaw foofu moom doo fa gis façon cambal cambal yi mais loolu borom barke yee fay ne mais suñu façon yii ñu am ñii ci banlieue weeg biir Dakar yenn kii nii nii ak Cees ak Jurbel ak nangam non yooyu moom bu dee da nga am feebar boo xam ne bruit bu bari baaxu ci yow moom daanaka moom man nañ man man man man man ngaa man ngaa <laughs> man ngaa testament sa bopp waaw utal sa bopp testament te xam ne bu dee looloo lay faat léegi nga faatu wal iyaadu billah kenn du la faale à la dañ naan mais ñii est fois jungle bi tanewul ndax jungle bi léeg-léeg àll bi mu ne tekk quoi ngay ne nekk fee di ruminer zèbre yi nekk fee bëyu àll yee ñayu àll yeeg ñay kii euh, gëléem yeeg ñoono maanaam gëléem yi euh, yooyu picc àll yee ku nekk ne ci toog mu ne tekk mais ñun déedéet bëri rek wal iyaadu billah te loolu amoon nañu xel de yàlla may nañu xel moo xam ne moo war a tax loolu nga simpeecu ko ci ci ci ba set wecc waaw léegi nag dinañ la xas bien sûr di tumuranke waaw di nga tumuranke da ngay nekk sa biir ñooñ tumuranke lool ndax lan ñaara am soit nga ne ah tumuranke wóorul def ni ñoom te bu boobaa ak ñoom a yem lampe bi la yàlla jox fay nga ko toog ci